Yahya ibn Sharafin an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu as-Saalihiin min kalaami sayyidi al-mursaliin alayhi wa alayhim afdalu as-salaati was-salaam fi kitaabi al-libaas wa fi al-baabi ath-thaani wal ishriin ba'da al-mi'a baabu taxrimi libaasi alxariiri ala alrijal wa taxrimi juluusihim alayhi wa istinaadihim ilayhi wa jawaazi libaasihi linnisaa kon alimaamu alxaafidu annawawiyu rahimahu llahu taala ginnaaw bi nga xamante ne la ñu jeexal ci suñu jotaay bii ñu génn bunt bi nga xam ne benn xadis la ci defoon muy buntu di chapitre di garab numéro cent vingt et un téeméer ak ñaar fukk ak benn muy baabu istihbaabi tawassuti fi libaas wala yaqtasiru ala ma yuzri bihi li ghayri haajatin wala maqsuudin shar'i moo ndi woon ci hadis numéro huit cent trois mu ne woon an Amr ibn Shu'ayb an abiihi an jaddihi radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha yuhibbu an yura atharu ni'matihi ala abdihi ah, walillahi alhamdu wal minna tey nag mu dugal ñu bunt eh, bu bees ci téere kitaabul libaas ah, muy bunt boo xam ne al imaam bi muy njëkk premier bunt ci kitaabul libaas na mu tudda woon muy chapitre 117 ba buntu garab numéro 117 ci tool bi dana woon baabu istihbaab ath-thawb al-abyad wa jawaaz al-ahmar wal-akhdar wal-asfar wal-aswad wa jawaazihi min qutnin wa kattan wa sha'rin wa suufin wa ghayrihaa illaa al-hariira waaw mu ne woon possibilité sopp gu ñu sopp nit ki di sol lu weex waaye possible bu mu possible mu sol lu xonq lu vert lu mboq lu ñuul waaw loo yére yooyu it possible mu nekk loo xam ne ci coton lay doon ak lenn ak li nga xamante ne mooy fourrure animal yi ak yu mel noonu ba mu des alxariir ba mu des li nga xam ne nag mooy sooy sooy googee di xariir boo fàttale ko buntu bopp bi ñu gisee xadiis yam ci indi ba pare waxoon naa la amaana di nga ma laaj benn laaj bi nga ne ma waa man li ma ci jaaxal mooy buntu bi jeex na waaye tudd fi fenn indiwu fi benn xadis buy traité affaire u sooy affaire <laughs> ma ne la woon am na ñaa am na tontu bu man a nekk mooy ndax buntu bi nga xam ne moom lañ tëjoon laata ñu jël kitaabul libaas buntu boobee mu mujj woon xadis ba mu ci moo tamooroon sensible baabu jawaazi bi min jamii al-awaani at-taahirati ghayri adh-dhahabi wal-fiddati wa jawaazil euh, ba ni mu jeexe ni mu ko tudde woon foofu xadis bu mujj bi mu andi woon moo doon xadis Seydina Seydina Abu no Hudayfa ibn al-Yamaan ak Sayyidatu Ummu Salama waaw te xadis Sayyidatu Seydina Hudayfa bi muy 777 jala doon wax wa an Hudayfata radiyallahu anhu annahu qaala inna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam nahaana anil hariiri wa diibaaji wa shurbi fi aaniyati az-zahabi wal-fidda voilà qaala hunna lahum fi dunya wa hiya lakum fi al-axira muttafaqun alayhi ñu ne la woon imaam comme que jaaroon na jool Seydina Xudayfa dana yonent bi alayhi salaatu wa salaam de radiyallahu an Xudayfa nahaanaa daf ñoo tere anil xariiri ci sooy ñuy sol suwaa waaw ba ca woyof wa diibaaj ak bësa diis mooy soie yi mu tere ñu ko waaye waxoon nañ la góor la foofu traité woon nañ ci leen moo xadiis yaa Ummu Salama bi ci tegu alladhi yashrabu fi aniyati al-fidda innama yujarjiru fi batnihi naara jahannam muttafaqun alayhi xadiis yooyu ñoom lañ boole woon ko daal di leen gis masala yi ci nekk bañ koy gis traité woon nañu masalaam sooy eh, sol sooy waaw sol soie traité woon nañ ko boo fàttale ko léegi moom lañ mujj woon ci masala yi moo taxoon ñu ne la comme que imaam waxoon na ko foofu amaana moo tax kii bunt bi mu ci teg ci kitaabul libaas bu premier bunt mu wax yi mën a possible yëpp illal xaris seddiwu ci benn xadis que ne moom mu doy lool li weesu woon waaye mu ubbiwaat beneen bunt <coughs> loolu mooy li weesu woon mais li jëm ci kanam mu ubbi bunt bii nag nga xam ne moom mbiru sooy lay wax waaw mbiru sooy ak li nga xamante ne nii di wane comme ni mu ko waxee ak xaraamam ci góor ñi bu paree buntu bii mu tekki buntu boo xamante ni day wane muy cent vingt trois que am na ruxsa gu ci am am na possibilité goo xam ne ginnaaw xaraam gi yonent may saab saab am na ñoo xam ne permettre na leen ñuy sol sooy ci góor ñi même bu dee ne dafa xaraam ndax illa ndax tax tax bu tax boo xam ne moo leen moo moo leen gaaral léegi kon buntu bii mu ne baabu cent vingt-deux téeméer ak ñaar fukk ak ñaar mu ne baabu buntu tahrimi libaasil xariir xaraamal xaraam gu mu xaraam di sol yére ba nga xam ne mooy sooy yére nag mën na nekk complète mën na nekk kamis man na nekk tuba yu kese mën na nekk mbubu kese man na nekk chemise tamit walla ab booy doole loo ci man di sol yow góor gi mu nekk li nga xam ne mooy xam yi muy muy sooy loolu dafa xaraam ci yow waaw ala rijaali ci góor ñi waaw bu waxee loolu nag mooy kon jigéen ñi bokkuñu waaw moo tax mu préciser ko waaw ndax kat an-nisaa'u shaqaa'iqu ar-rijaali fil hukm ba mu des bu dee daa am lu koy lu leen ci génne ndax jigéen ñi ñooy sëru góor ñi ci wàllu àtte sharia ba mu des bu sharia ñëwee daal di teqale diggante ne àtte bii góor ñi kese la wala àtte bii jigéen ñi kese la keneen ki bokkul kon fii nag imaam di ñu leeral ne fii xaraamal gi ñu xaraamal sooy ala rijaali ci góor ñi na wa tahrimi julusihim waaye xaraamal guñ leen xaraamal ñoom góor yi julusihim alayhi ñu ciy toog waaw ñu jël laltu goo xamante ne nii daal ci sooy la waaw ndax daal nooy na te te làmb naa neex naa raaj mu daal di ci ñu daal di koy tegal ndax mooy kilifa ji lool dafa xaram wala ñu jël fauteuil boo xamante ne nii bañ ko defaree fauteuil bi li nekk ci kawam comme cuir bi ñu dindi lool def ci benn tissu boo xam ne lépp ci kii la ci la mu ñëw toog ci di briller nekk loolu dafa xaram wa tahrimi julusihim waaw waaye it mu nekk ak teg comme niñ ko fi gisa woon ci xadiis ñoom Seydina Ali ibn Abi Talib alhamdulillah asadullah al-ghalib bi ñuy wax ci wàllu sooy ak yooyu mooy nga jël teg goo xamante ne nii ci da nga koo def ci sooy nga daal ci toog muy si soie moo xam ci aw fas ngay war wala gëléem wala lu man di doon loolu dafa nekk loo xam ne lu xaraam la wala mbaam waaw wa tahrimi julusihim alayhi ak xaraamal goo xam ne moom la ñu xaraamal ki nga xamante ne nii mooy góor ñi di toog ci loo xam ne sooy la soie la wastinaadihim ilay waaye di ci wéeru sax waaw def ko ci miir boo xamante ne nii yow miir ba sooy nga ci rideau sooy la yow góor gi nga ñëw daal di ciy wéeru nag mu ne c'est loolu yi dafa xaraam ci ñoom waaye wa jawaazi libaasihi lin nisaa possibilité ñu fi wax yi yëpp ngir jigéen ñi ndax ñoom laaj euh, to euh, kii bi mooy tere bi daal di làmb boo fàttale ko ba ñuy wax ci wàllu kafan yi waa léegi kafanu sooy boroom xam-xam ni dafa xaram ñii ne ci lu ñu doyal góor ak jigéen waaw góor ak jigéen dafa mooy mu génn àddina ñu koy defaral luñ koy sànge bu dee góor moom dafa xaram la boroom xam-xam yi mujj wax <clears throat> dinañ la rappeler parce que wax moo tax jotaay bi ñu génn ak tamit yooyu maa ngi naan est-ce que dinañ ci ñëwaat masala yooyu ndax gisoon nañ ko ci hadith sayyidatu Hudayfa sayyidina Hudayfa ak sayyidatu Ummu Salama yi ñu la wax ci buntu boo bële tëjoon téere boobee kon euh, bon mais dinañ ci rappeler ay quelques affaire insha allah waaye masala boobu sooy est-ce que ak góor ñi ak wute yi am ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim loolu waxoon nañ ko mais euh, euh, laa la xaraja wala junaha wala an nukarrira hadhihi al mas'ala insha allahu taala kon ba ñu ne jigéen non jigéen même bu dee jigéen permettre nañ ko bu génnee àddina non parce que ah, moom nañ ko ko permettre woon ba muy dund ñeen ñu ñu bari sax dañ ne li tax mooy loolu affaire u kii la ko waa yàq la waaw parce que sooy dafa cher <laughs> waaw ak tamit euh, bon du dugg ci wàllu niru euh, taraf quoi voilà mais waxoon naa la ah Euh, euh, lool de la daanaka boroom xam-xam yi loolu la ñuy wax waaye nit ne woon de comme que mayoon nañ ko ko mu sol ko ci àddina lu tee bu génnee àddina ñu man ko koo solo loolu ah euh, wax la boo xam ne ma loolu du lu ñu lu lu lu ñu mën a dàq noonu waaye daal boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim léeg la ñuy wax te gisoon nañ ko wallahu taala alam léegi nag mu ne moom al imaam an-Nawawi rahimahullah kon nii la tudde bunt bi intitulé bunt bi bunt bi xaraamal solu sooy ci góor ñi xaraam ñu ciy toog waaye di ci wéeru waaye possibilité euh, loo xam ne dañ koo may nag jigéen ñi moom mën nañ koo sol bokk ñu ci tere bi léegi nag mu yónnee xadiis bu njëkk mooy xadiis bi nga xam ne mooy xadiis huit cent quatre mu ne an Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam laa talbasul hariir fa inna man labisahu fid dunyaa lam yalbashu fil aaxira muttafaqun alayhi kon al imaam al haafiz an-Nawawi mu indi xadis boo xam ne moom droit au but <laughs> waaw. day dem automatiquement dal ci linga xam ne di di bi di di leeral di wane li tax mu ne xaraam ak sol ci góor ak di ci toog ak di ci wéeru mu ne an Umar ibn al mu ne mu ngi jëleg Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu amirul mu'minin annahu qaala nee na qaala wax na rasulullahi ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam nee nee na laa talbasu bu leen sol alxariira sooy de waaw fa inna ndax kat man labisa wu képp koo xam ne sol nga sooy fi duniyaa ci àddina gu jege kii ta ta doyadi lam yalbashu fil aaxira na ko leer ne alaaxira moom gañu jëm ñun ñépp bés bu mujj ba fa yàllay dajalee jaam ya di leen àtte yow foofu doo ko fa sol mu ne muttafaqun alayhi imaam al imaam al haafiz al buxaari ak al imaam muslim abul xusayni rahmatullah alayhima daal dinañ koy bokk solo léegi laaj bi laaj bi njëkk mooy xadiis bi est-ce que kese ñoo ko solo ñu ne la déedéet mooy Seydina Omar non Seydina Ahmad <laughs> seen sëriñ. ibnu muhammad solo na ko lu jiitu rahmatullah alayhi naka noonu daal na koy solo al imaamu at-Tirmidhi ak al imaam Abu Isa non non mooy mooy Abu Isa al imaam Ahmad ibn Shu'ayb Abu Abdirrahman an-Nasa'i rahmatullahi ala al-jami' al imaam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala eh, mu indi na ko ci bërëb yu bari indi na ko ci bërëb yu bari euh, am na boo xamante ne nii ci forme de lettre la woon nañ ko xool après ñu xool beneen bi nga xam ne ci ibnu umara radiyallahu anhu la jaar bii jaarul ci moom euh, mu ci kitaabul libaas baabu lubsil xariir wa iftiraashihi lirrijaal wa qadri ma yajuuzu minhu wa haddasanaa musaddadun mu ne haddathana nettali nañu Musaddadun di Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi Abul Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala qala haddathana Yahya mu nekk ñu nettali Yahya mooy Yahya di Yahya ibn Sa'id ibn moo doon wax al-Qattan kene moom bu jëloon ay téereem bàyyi ko ci Musaddad dem dem këru Musaddad jàngal ko hadis gis nga ne loolu lu jaadu la waaw mooy sëriñ bi fekki ki nga xamante ne nii mooy Eh, eh, taalibe bi di ko jàngal law ataytu musaddada fa haddathtuhu fi baytihi la kaana yastahil <laughs> waaw allahu akbar waaw waaw waaw te doon na wax ne Yahya ibn Ma'in tamit kii mooy eh, Yahya ibn Sa'id ah al-Hafiz al-Qattan sëriñ ñoom imam Ahmad bu yéeme boobu taalibe Sufyan as-Sawri bi nga xam ne moom la doon wax ne <coughs> ba mu waxee euh, jaamu bu jigéen bi demal feetal ma ci mbedd mi wóoral ma koo xam ne moom laay waxtaanal wàllu xadiis ñu def muzaakara <coughs> ndaw si génn gis <coughs> romb daal di gis kii nii Yahya ibn Sa'id mu ne ko mu ne ko kaay sama sëriñ bi de moo lay laaj Sufyaan ibn Sa'id ak Sawri mu màgg mi <laughs> mu ñëw ñu def muzaakara def muzaakara def muzaakara mooy di fàttalante ci xadiis yi di wax kii ba après bi bi mu paree ba dem dafa dem rek mu woo jàmm bi yow ñu ko ñëwal fii ga mu ñëw mu ne ko yow maa ngi la wax demal woowal ma nit <laughs> seetal ma nit ku may réviser moom nga may indil ñin ne <laughs> yow ñin ne nga ma indil <laughs> ma jege rek taalibe bi la ko takkoo woon ak moom la moom Yahya ibn Sa'id Yahya ibn Sa'id moomu nga xam ne sëriñ ñoom Imaam Ahmad la woon nga xam ni leen mag bariwul noonu mais moom gis nga bu doon jàngale xadiis gaa yi gaa yi ñëpp naan tekk waaw ñoom ah, yow Ahmad maasam googu noonu ñoom ñu ay taalibeem la nee na man ak Musaddad nii waaw mu ne mu ne man de bu ma dikkaloon Musaddad ci këram jàngal ko dem au mu ñëw di jàng si ci man ma dem fekk ko këram moom di ko jàngal ah ako ko yelloo keneen ci mbokkam ni mu Yahya ibn Ma'in moom mu ne bu ma ma bu bu doon am na kenn koo xam ne bu may génn di dem Makka di aji man Yahya ibn Ma'in wala di dem Makka di di di di ji ma bàyyil kenn koo xamante ne nii moom pare naa ngir bàyyil ko samay téere musaddad lay doon fa moom laa koy baax tellement ni mu wóoroon <laughs> ak ni nga xamante ne nii ni nga xamante ne noonu la euh, euh, euh, kii moo ko noonu al-Qattaab moo ko wax Yahya ibn Ma'iin moo ko jëlee ci moom wax jii ni voilà al-Qattaab ni ñu doon wax sànq Yahya ibn Sa'iid parce que seen sëriñ la moo doon sëriñ ñoom imaamu Ahmad moom ibn Ma'iin ñi moom mu ne suñu sëriñ <laughs> Yahya ibn Qattaab moo ko doon al-Qattaab Yahya ibn Sa'iid ah ah al-Haafiz al-Qattaan al-Ahwal moom moo ko doon wax ne mais bi man Yahya ibn Ma'in imaamul jarh wa ta'dil dégg naa sama sëriñ bi mu ne <laughs> bu ma amoon law asartu an adaa kutubi inda ahadin ida xarajtu min makka wada'tuha inda ila makkata voilà bu may génn di dem makka keew xam ne moom daal laa ëffal moom pare daal ngir bàyyi ko samay téere mam wóor ne bu ma ñëwaatee naa ko fekk lépp te tamit dina ko ku wóor la kon Musaddad nii laa koy bàyyi moo tax ku màgg la woon muy Musaddad ibn Musarhad ibn Musarbal ibn Mustawrad al-Asadi Abul Hasani qaala mu ne haddathana Yahya mu jëla ko ci sëriñam boobu muy bi bi ko bis def seede yu rafet yi ci moom <laughs> Yahya ibn Sa'id ibn Farwa al-Qattan alxafidu Abu Saïd al-Basri al-Ahwal rahimahullah an at-Taymi mu jëla ko ci at-Taymi mooy Sulayman ibn Tarkhan at-Taymi Ah, Abul Mu'tamir mooy baay al-Mu'tamir ibn Sulaymaan moom mii mooy seen mooy baayam al-Basri rahimahullahu ta'ala an Abi Uthmaan moo ko jëlee ci Abu Uthmaan di Abdurrahmaan ibn Mull Abu Uthmaan an-Nahdi al-Kuufi al-Basri muxadram fekkoon na jamono Yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi siqatun sabtun aabid la imaam borom Taqriib at-Tahdhiib al-imaam al-Haafiz ibnu hajar rahmatullah alayhi wax moom fekkoon na jamono yonent bay saa saam ne jotu koo gis bokk ci ñi gën a màgg ci taalibey sahaaba yi radiyallahu anhu annahu qaala kunna ma'a utba mu ne ñun de dañoo nekkoon ak utba waaw <coughs> bi nga xam ne ci lañ nekk moom rek fa kataba fekk moo jiite woon armée yi ah moo jiite woon armée yi nga xamante ne mooy yi doon ubbi fële euh, euh, Azerbaïdjan foofu la woon <laughs> waaw ca Azerbaïdjan saway léegi nag bi nga xamante ne fa lañ nekk ak moom bon Seydina Omar bind ko lettre bi nag gën gudd waaw yeneen riwaay yi <laughs> fekk am Seydina Omar radiyallahu anhu <laughs> naan ko affaire bi nekkul laysa min kaddika wala min kaddi abika wala ummik naan ko waaw xéewal yi nga xamante ne nii mooy armée bi nga jiite xéewal yi nekk sa loxo nga war koo partager ñoom na la leer ne loolu du ci sa sa sa góor góor góorgóorlu nga ko amee wala sa coono wala sa coonoy baay boo xam ne moo ko defoon wala sa nday nga doon na ko muy héritage du loolu waaw moo ñoom yéen ñépp ko bokk xéewal la koo xam ne yàllaa leen ko defal bul lekk lu dul ñoom ñu lekk te li ñu war a am ñu nga jiite dee leen ko jox ñu nekk seen kër mooy na nga fexe yow ba njiit bi la nga war lool ñi nga jiite buñ ñëw di la ko laaj allah nañu nekk seen kër service public yi di leen fa fekk allahu akbar gis nga de <laughs> non non non non mais c'est c'est c'est c'est extraordinaire billahi <laughs> waaw service public yi du dañuy toog fee di jaayu ak auteur ñoo ne ci kaw na gaa yi ñëw bu ñuy ñëw ñu leen di sélectionner kan lañ leen di jël di leen dàq saa bu ñu neexee doo fi am këyit tey demal ba beneen yoon waaw nangam ak nangam déedéet ma ne li ñu war a am ci alal yeeg yooyu yow dee leen ko jox seen kër yi laata ñuy ñëw di la ko laaj après nag bon <laughs> lettre bi <laughs> Seydina Omar billahi al adlu waaw waaw al xalifatul adl radiyallahu taala anhu wa ardaa waaw yàlla nañu borom bi may nag ku mel ni moom sinon <laughs> sinon wallahi toroxtaange gi ne dina yàgg waaw waaw ñun les musulmans deux mille quatre cent quarante six <laughs> billahi wal iyaazu billah nag bi mu yónnee euh, lettre boobu bokk na ca lettre ba la mu wax mu ne fa kataba ilayhi Umar dañu ne woon nag ci bi ak Utba radiyallahu anhu saxaaba la léegi euh, euh, euh, Seydina Omar bind leen li ab ab bataaxal ab leer Abdullah ne anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaal ca biir lettre ba wax nañ la li ñu la wax sànq ci la woon ci la am yow ne leneen di waa ko leeral mais fii da ko gàttal ndax lii la ci soxla ne yonent bay saat saam de qaala nee na laa yalbasul xariir du sol sooy fi dunyaa ci àddina illaa lu dul man ka nga xam ne illaa lam lu dul ne kookee lam yul bas du ko sol deesu ko sol mukk fil aaxira min dootu ko sol ko sol ci àddina fii dootu ko sol alaaxira loolu la lay wax allahu akbar léegi mooy imaamul Buxaari rahimahullah lii fii nii nii la ko solo léegi eh, eh, eh, kaañu xool beneen boo xamante ne nii boobu sayyidina ibnu Umar radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma moom ci woppam moo ko soloo ci imaamul Buxaari moo ko jëlee ci baayam sayyidina Umar ci kitaabul libaas ba léegi ci buntu biñ la wax léegi foofu la ko imaamul Buxaari yéen mu ne haddathanii Muhammad ibn Bashaar mu ne ki ma nettali man dong mooy sama sëriñ di Muhammad ibn Bashaar di Muhammad ibn Bashaar ibn Usmaan ibn Daawuud ibn Kaysaan al-Abdiyu Abu Bakr al-Basriyu al-Haafizu Bundaar nekk sëriñ waa kutubu sitta rahmatullahi alayhi qaala haddathanaa Usmaan ibn Umar mu ne ki ñu nettali mooy Usmaan ibn Umar di Usmaan ibn Umar ibn Faaris ibn Laqiit ibn Qays al-Abdiyu Abu Muhammad ñi ne Abu Adi ñi ne Abu Abdillah al-Bukhari al-asl al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne haddathana Ali ibn al-Mubarak mu ne ki nettali mooy Ali ibn al-Mubarak ah, al-Basri rahimahullahu ta'ala léegi Ali ibn al-Mubarak moom moo jëlee an Yahya ibn Abi Kathir di Yahya ibn Abi Kathir Salih ibn al-Mutawakkil Eh, abu nasr ni abu kathir ni abu ayyub at-ta'i mawlahum al-basri al-yamami rahimahullahu ta'ala an imran ibn hittan an imran ibn hittan mu jële ci ko ñu imran ibn hittan ibn zabyan zabyan ibn luzan ibn amr ibn al-harith ibn sadus rahimahullah abu simak ni abu shihab al-basri rahimahullahu ta'ala qala mu ne sa'altu aisha imran moo ne man dama laaj Aïsha suñu yaay ummul mu'minina radiyallahu ta'ala anha anil hariri la ma ñëw laaj ko ne ko mais suñ euh, euh, mais sol sooy moom lu ci nekk fa qaalat iti ibn Abbas <laughs> nee na bi ma ñëwee laaj ko sayyidatu Aïsha mu ne ma demal dikkalal ibn Abbas fasalhu boo demee nga laaj Abdallah ibn Abbas laaj ko masala bii nga ma laaj man Aïsha qala fa sa'altuhu ma dem laaj ibnu abbas fa qaala mu ne ma salibna umara <laughs> mu ne ma demal nga laaj ibnu umar muy abdallah ah? waaye eh, eh, bii nii la demee mais am na riwaayé boo xamante ne c'est le contraire mooy dane man ibnu abbas laa la waaw dama dëkkal ibnu abbas laaj ko ah te loolu mooy riwaayé harb ibn Eh, rahimahullahu taala foofu Imran ibn Hittan dane Ibn Abbas laa njëkk a dikkal Abdallah radiyallahu anhuma laaj ko ci wàllu sol sooy mu ne ma demal laaj Aïcha ma dem laaj ma ci eh, demal nga laaj Ibn Umar <laughs> <laughs> ko fii nag ci riwaay bi dane sayyidatu Aisha laa jëkk laaj mu ne ma demal laaj ibnu abbas ma dem ci ibnu abbas mu ne ma demal laaj ibnu omar waaw sal ibnu omara demal nga laaj yow imran ibn hittan ah imran ibn hittan waxuma doon taxaan de hittan ah, loolu ah demal <laughs> nga laaj ibnu omar qaala nee na ah fa sa'altu ibnu omara man ah, dégg li ma sama li sëriñ bu mujj bi wax ma daal di dem ci riwaay bi dane abdullah ibnu abbas moo ko bële dane sayyidatu Aisha bi waaj ñëwee na ko ah man de Ibn Abbas laa laaj mu ne ma ma laaj la mu ne ah mu ne Seydina Ali na ko demal nga laaj ko Ibn Umar nee na ma fa sa'altu Ibn Umar fa qaala axbarani Abu Hafs ya'ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qaala innama yalbasu al-harira fi ad-dunya ah, man la xalaaqa lahu fi al-axira <laughs> waaw qultu sadaqa wa ma kadaba abu hafs ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam du bii sax laa soxla woon ndax bii mooy mooy xadis bi imaamu Nawawi teg waaw du bii exactement du bii laa soxla woon waaye c'est bon mooy xadis bi nga xam ne moo ci teg waaw boobu euh, euh, laa soxla woon waaye euh, c'est bon dina ñëw léegi mu des nag imam muslim rahmatullah alayhi mooy moom nan la ko solo imaam imaamu muslimu abul husayni rahimahullahu taala boobu ci abdallah ibn la jaar waaw da ngay yu bari mooy bu dee bind bële euh, euh, euh, biñ la wax sànq bi nga xamante ne nii utba ibn ghazwan dafa ne woon bi abu usman an-nahdi dañu ne woon ci armée boo xam ne ñoo moom moo ko jiite woon Seydina Omar bindal ñu loolu nga gis mooy alkitaaba waaw loolu boroom xam-xam yu yu yi nga xam ne loolu amoon na wuute te ne loolu euh, duñ ci sukkandikoo mais wax ju mujj ji te loolu moom la boroom xam-xam ne wax loolu sax na te yeneen tubaab yi sax saxaaba yu bari da leen doon bind ay leer voilà te loolu moom bu wéree daal bind bi wër na te kam jóge loolu mooy loolu mën nañ ci sukkandikoo léegi da ngay gis ne kon bu boobaa Utba ak tamit ñoom Abu Usman ñoom ñépp ci lañ ko jële naka noonu nga gis ibnu umar mii radiyallahu taala anhu wax ji ci wëgal ko jële ci baayam léegi kaay xool fii hadis bi ci kan la ko jële abdallah ibnu zubayr cette fois ci waaw <laughs> moom tamit déglul mu ne kon imaamu muslim rahmatullah ta hadis bii nii nii bu ibnu zubayr bii jaar ci moom imaamul buxaari yi indi na ko mu jaar ci moom ki mu imaam muslim mu ngi ko ndi kitaabul libaas wa zina baabu tahrim isti'maal inaa'i dahabi wal fidda ginna gudd lool nag intitulé haddathana abu bakr ibn abi shayba sëriñam bu mag bi abu bakr ibn abi shayba abdullah ibn muhammad ibn abi shayba ibrahim ibn uthman al-absiyu rahimahullahu ta'ala al-kufiyu al-wasitiyu al-asl mu ne haddasanaa nettali nañu Ubayd ibn Sa'iid bi Ubayd ibn Sa'iid ibn Abaan ibn Sa'iid ibn al-Aas ibn Umayya ibn Abd ash-Shams al-Qurashi al-Umawi Abu Muhammad al-Kufi rahimahullahu ta'aala an Shu'ba moo ko jëlee ci Shu'ba ibn al-Hajjaaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistaam amiiru al-mu'miniin al-Waasiti al-Basri rahimahullahu ta'aala an Khalifa ibn Ka'b an Xalifa ibn Ka'b Abi Zibyaan dañuy Abu Zibyaan aussi muy Xalifa ibn Ka'b at-Tamimi Abu Zibyaan wala Abu Zibyaan al-Basri rahimahullahu ta'ala qaala mu ne sami'tu Abdallah ibn Zubayr Abdallah ibn Zubayr mu ne dégg na Abdallah ibn Zubayr ibn al-Awwam ibn Khuwaylid ibn Asad ibn Abd al-Uzza ibn Qusay ibn Kilab ibn Murra ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi al-Asadi al-Makki xalifa jullit ñi Abu Khubayb ñii ne ak Abu Bakrin ñoroon dakkantalam eh, doomu sayyidatu Asma bint Abi Bakrin ak sayyidna Zubayr radiyallahu anil jami' yaxtubu nee na maa ngi ko dégg moom Abdallah ibn Zubayr muy xutba yaqulu mu ne alaa waawee alaa dégg leen alaa ubbi leen nopp alaa déglu leen ma wax leen laa tulbisu nisaakumul xariir bu leen solal seen jigéen ñi eh, eh, sooyaan ah. nga ne ma ah, ah, attention <laughs> yow ma xam ne Imam An-Nawawi <laughs> fële na ne wa jawaazi libaasi lin nisaa ni mu tudda mbir ma ne la waaw du waxoon naa la ne am na wuute ta boo fàttale ko hadith sayyidatu Hudayfa sayyidina Hudayfa bi ak sayyidatu Ummu Salama bañ koy gis waxoon nañ la ñi nga xam ne ci saxaaba yi dañoo jàppoon ne sooy ci boppam dafa xaraam góor ak jigéen a ci yam kenn du ko sol Abdallah ibn Zubayr nii parce que hadith bii la doon tegtaloo waaw kay déglu <laughs> moo tax mu ne moom comme que loolu daa dégg Seydina Omar radiyallahu anhu di ne saa salaam nee moo tax dina la wax mu ne kon nañ continuer mu ne alaa waawi alaa yëgu ngeen ma yëgal leen alaa ubbi leen nopp yi tey xerawlu laatul bis wuu bu leen solal de nisaa akum yéen nit ñi yéen góor ñi laay waxal jëkkër yeeg baay yeeg ñépp ah frère nga am sa sœur wala sa jigéen di ko de bu bu leen leen solal nisaa akum seen jigéen ñaar xariira sooya